kon nag mu ngi doonee kon affaire bi loolu la noonu lañuy ñuy fale voilà noonu la ñuy fale ci diine ah lépp lu rut lii du l'islam l'islam nag doona ne bu amul rek yow mutineril xeexal kiiwal déedéet waaw du la ne ah, fii moom du loolu parce que ay buur lañu ku pare xam nañ ci ci toggu prince héritier baa ngi fi nangam ak nangam ñu ne la loolu it l'islam du ne demal jëli arme xeex de as-sam'u wa ta'a fekk déggoo li saa saa waxoon te gisoon ko fii waaw aleykum bis-sam'i wa ta'a wa in di dénk man yonent bi alayhi salaatu wa salaam dégg ak topp waaw même bu dee ne ki nga xamante ne moo ñëw imposer boppam ne moo leen di jiite ab jaam la waaw gisoon nañ ko xadiis Abu Najih al-Irbaad ibn Sariya haawow allah allah uusiikum bi taqwa allah was-sam'i wat-taa'a wa in ta'ammara alaykum abdun habashi maa ngi leen di dénk discours am bu am solo boo bële te bari njariñ teet yàlla ak dégg ak topp njiit yi même bu dee ki ñëw imposé mooy koo xam ne jaam la woon jaam jaam en plus dëkkul ci dëkk bi Éthiopie sax la jóge ñëw imposé jiite leen fii ci Makka ak Medina déglu leen ko ngeen topp ko mais war nañu feneen ne fi ma'siyatillah innama ta'a fi ma'ruf waaye rek du ñu topp nit ki mooy yàlla ci njëkk waaw bu ne ñu ne nee dagan na dee leen naan ñu ko ah monsieur le roi comment son altesse j'ai décidé à partir d'aujourd'hui vous pouvez boire du sangara dóor benn kii décret bi génne naa ko léegi nee naa nañ ubbi poor yi ak kii yi sàngara si nay jóge fu nekk di ñëw bu ko defee ngeen man ni naan luñ na ah monsieur le roi nag moom naanuñu nag waaw saay ñun nag ñu naanoo pas quoi waaw <laughs> ah <laughs> mais bu dee say intérêt lay jël loo xam ne bon yow sa magasin nga yor li doxal naa mu am taxi yum la teg yoo xam ne bon taxi tooñaane kese la yooyu bu mu tax nga mutinerie bu dee man nga ko defal même bu dee metti na xam nga loolu bokk bokkul naan leen sàngara tamit <laughs> voilà kon loolu la quoi léegi kon c'était pour wax gis nga ra'yul jamaati li xaafiz xaafiz Ibrahim rahimahullah wax ne xalaatu mbooloo mi nga xamante ni ñooy ñii nos ak a nocc mais pas démocratie ñépp jël ñépp ñuy wax loolu ñu indiwoon fii waaw ñi nga xam ne ñoo am compétence ci mbir yi am xam-xam bi am ragal yàlla gi njàng mi seen xalaat di ko consulter di ko laaj la tashqal bilaadu bi réew mi du ci toroxi mukk raxmal xilaaf même bu dee ne mën nañoo wute te moo xew fii même bu dee ñooñu mën nañoo wute réew mi du ci toroxi waaye wa ra'yul fard waaye kantaa yoo xamante ne moom xelu boppam rek bopp boppam mooy dof bi ñu doon wax mu jiite di def lu ko neex di suñu ay décret di dóor ay affaire am di jël ay décision yoo xamante ne moom kese la conseiller ni danoo kese lañu fi nekke kii conseiller mooy ki koy wax lu ko neex ku fi wax lu ko naqari mu mu mu daq la toroxal la devant tout le monde booy wax mu ne la yow ku la wax loo sax ah est-ce que j'étais amené j'étais mis ici pour nga nga ngay wax lu mel nii waa ji ne mi kanta waajooju wa ra'yul fard gis nga kooku idéem yooyu bu ko expliquer di continuer bés dina ñëw mu jullootul réew mi waaw day këpptal réew mi da koy jullootul Seydina Omar nag radiyallahu anhu ñu doon tagg foofu mu ngi wa amruhum shura baynahum la doxe bi alquran wax kon mu ne Ibn Abbas radiyallahu anhu woowal ma al muhajirin léegi ñoo ñooñu ñëwee nee na fa daawtu ma dem woo leen fastasharahum Seydina Omar daal di leen consulter laaj leen wa axbarahum leneen nag lii la leen wax ba pare mu xabaare ne annal waba nee na ah peste bi de épidémie boobu di peste bi bi Sham Sham di ñu jëm te àggaguñu ah moo fa am léegi lan ngeen xalaat lan la ñuy def laaj bi leen ne mooy est dañuy continuer dem fa wala dañuy dëpp loolu mooy laaj bi ah Seydina Abbas ne faxtalafu ñoom muhajirun al awwaluna yooyu radiyallahu anhu àndoon ak Seydina Omar ñu seen biir ñu wuti mooy ñii ne demal ñii déedéet léegi muy leeral nañ ko mu ne fa qaala ba'dhum lenn ci ñoom ne xarajta ah yow amirul mu'minin da ngaa génn Abdullah radiyallahu anhu li amrin ngir mbir wala nara ñun nag gis an tarja ngay dellu an ci mbir ma la tax a jóg ñun daal lañ gis continuer wa qaala ba'duhum lenn ci ñoom ne maaka baqiyatu naas ah yaa amiral mu'miniin ñi nga xamante ne nii nag yow ñi nga àndal mooy ñi des ci nit ñi de waaw yow ñi des ci nit ñi baqiyatu na baqiyatu naas wa ashaabi rasuulillah sallallahu alayhi wa saab li fi des ah ñoom nga fi àndal waaw mooy saxaaba yi ngir màggal leen waaw ñooyu nit ñi ñoom nga àndal ñoom la baqiyatu naas waaye mën a nekk ñeneen ñi nga xam ne seen taalibe yi tamit ak saxaaba yi radiyallahu anhu nañ jamono yeneen bari saa saa même bu dee jotuñu gis nañ daraja ay suxba gis nañ ko jotaay noonu ak moom waaw ñoom nga àndal de wala nalaa ñun nag gisuñu an tuqdimahum ngay dëgmal ak ñoom ala hadal wabaa ci peste ba la ci épidémie boobee léegi kon muhajirun al awwalun radiyallahu anhum dëppoowuñu mais c'est pas grave fa qaala Seydina Omar bi mu leen dégloo ñoom ñoom ñu wax li ñuy wax mu ne leen léegi irtafi'u anni man ngeen a dem jërë jëf man ngeen a dem ñu dem waaw summa qaala Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne ginnaaw gi Seydina Omar ne ma ud'u li al ansaar Allahu akbar gis ngeen liñ la doon wax alquraan muhaajiruuna yi teg ci lansaar waaw ñun tamit noonu la waaw noonu lañu war a doxale waaw mu ne ma woowal ma waa lansaar radiyallahu anhum wa ahlul madina saxaaba yooyu Ibn Abbas ne dafa da'awtuhum ma dem fekk leen fañ ne woo leen ne leen amirul mu'minin moo leen di woo ñoom itam ñu ñëw waaw gis ne buñ la nee sa kilifa woona la bu ma nekk waaye yow lu may ni ngi woon nekkoon di seestu quoi stt ah. ñoom ñëpp diñ leen wooye dañoo ñëw voilà ñu woo leen ñu ñëw fastasharahum mu def ni ñee daal di leen laaj seen xalaat mooy wax leen affaire bi ne leen ah épidémie bi de peste bi mu ngay sévir Sham jugaat na bu baax léegi lan ngeen ci xalaat fa salaku sabilal muhajirin Ibn Abbas nee na radiyallahu anhuma ñoom ñu sóobu yoon wi muhajiruna yi radiyallahu anhum sóobu mooy ñii ko ah gis nañ ne nga continuer da ngaa génn ngir mbir bu la ay épidémie ci yooyu ay feebar yooyu warula téye ci li nga bëggoon a def continuer wéyal sa yoon continuer jëm saam ñeneen ñi déet ah nit ñii nga ànd ak ñëpp ñëw di leen sànni ci épidémie bu mel noonu déet mooy ñun liñ gis mooy nga dellu waxtalafu kaxtilafihim ñu wute comme ni muhajiruna yi al awwalin al awwaluna daal di wute radiyallahu anil jami' fa qaala Seydina Omar déglu leen ñoom ñëpp ba pare mu ne leen nag irtafi'u anni mu ne leen léegi yéen itam man ngeen a dem man ngeen a dem waaw man ngeen a dem léegi ñu dem mu ne summa qaala ginnaaw gi na Omar ne ma man Ibn Abbas ba léegi radiyallahu anhu moom mooy l'intermédiaire bi mooy lantinoor bi mooy ki nga xam ne mooy dox mbir yi di woo nit ko ñëw mu ne ma ud'u lii man kaana haahuna min mashyakhati qurayshin min muhaajirati al-fath Allah gis nga gis nga lil fuqaraa al-muhaajiriin ginnaaw bi borom bi lu mu ci teg walladiina tabawwa'u ad-daara wal iimaan waa Madina ginnaaw bi lu mu teg walladiina jaa'u min ba'dihim ñi ñëw seen gannaaw ñii dugg ci lislaam waaw laa yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qaatal waaw gis nga ñi nga xamante ne nii ñoom yemul mukk mukk mukk mukk fa yàlla waaw man ki nga xamante ne dafa dépensé alalam waaw yemul ñi dépensé min qablil fathi avant fathu Makka ñi dépensé oh min qabl al fath waaw ñi nga xam ne ñoo dépensé seen alal avant fathu Makka di am ba pare ñu daal de xare ñooñu yemuñoo mukk ak ñi nga xamante ne nii ñoom kañ ñoom bi nga xamante ne nii ci la ñuy euh, dépenser mooy après waaw ñooñu yemuñ fa yàlla ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo dépenser seen alal laata fatxu Makka di am ba pare xare ñooñu ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qaatalu ñooñu ñoo ëpp daraja fa yàlla ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo dépenser ginnaaw bi fatxu Makka amee ba pare ñu daal di rayante joxe seen bakkan moo tax saxaaba yow al al awwalun xatta ñi ñëw yeneen saxaaba yi nga xam ne après fatu Makka mooy masyaxatu Quraysh gis nga borom dee ne yemuñu moo tax Seydina Omar topp tànk boobu fal nata'addab bi aadaabil Qur'aan waaw nañuy tegginoo teggini al-Qur'aan al-azim Allahu akbar Allahu akbar moo tax kon mu ne leen woowal leen ma woowal ma yow Ibn Abbas ñi nga xam ne ñoo nekk fii min mashikhati ñu nekk fee man kaana haahuna fële min mashikhati Quraysh ñi nga xamante ne ñooy kilifaay Quraysh yi waaw min muhajiratil fath ñi nga xam ne après fathu Makka lañ gàddaay ndax la hijrata ba'dal fath am na ñoo xam ne Makka lañ bi fathu Makka amee dañoo jóge Makka ñëw Medina ala sakiniha afdalu salatu wassalam waaye bokku ak ñooy gàddaayoon bu njëkk taay nga xam ne Makka daaru harb la woon nekkul daaru islam kër xare la woon mooy kër goo xam ne yéefar yee ko yoroon ñooñu yemuñu daraja mu ne kon woowal ma kilifa yooyee waaw ñi nga xam ne dañoo gàddaay jamono bi fatxu Makka amee wala rek mu jublu ci maslamatul fatx mooy ñi nga xam ne ñooy kilifaay ñi nga xam ne ñooy ñi euh, euh, euh, gëm yàlla dugg ci lislaam bi nga xam ne ci lañu ñu ubbee makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima allah léegi waaw nee na <coughs> Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne fa da'awtuhum ma woo leen waaye ñoom biñ ñëwee ci Seydina Omar mu présenté leen mbir mi wax leen li xew mu ne fa lam yaxtalif alayhi minhum rajulan amul ñaar ñu wute xalaat ñoom ñi ñoom ñoom ñépp bokk lu ñu xalaat waaw fa qaalu ñu ne ko nara an tarji'a bin-nas wala tuqdimahum ala hadha al-waba' ñu ne ko ñun nag li ñu gis mooy te waxul kenn ne laaj naa ñëlee ñu wax ma lii non non ku ñëw da lay mbir mi laaj la voilà loolu tamit lu am solo la ci njiit bi bu ñëw ni am na ñu ma jot laaj ñu wax nii déedéet parce bu boobaa am na ñoo xam ne boo leen tuddalee diw man na ah diw moom comme que lii la xasa wax naa wax li wax rek déedéet laajal ku nekk ñeneen ñi sax man nañoo bañoon a yëg ñëw ñu jiitoo wala même buñ ko yëgee bul wax kenn ne diw ne ñii nee nañ ñii déedéet laaj leen waaw mu ne ñii amul kenn ñoom amul ñaari góor yu wute ci xalaat bi nga xam ne moom lañ jox Seydina Omar amul li ñu wax dañ ne ñun dañ ne ñun li ñu gis mooy nga dëpp ak nit ñi te bu leen dëgmal ak ñoom di leen yóbal di leen yóbbu ci test feebar bee nga xamante ne mooy wàlle te tas fële ca bilaadu Sham li ñu gis mooy nga dëpp léegi nag Seydina Omar ne leen man ngeen a dem waaw Allahu akbar fanaada Umar Seydina Umar daal woote ci biir nit ñi yëgle finnaasi ci nit ñi ne inni man musabbihun waaw ala dhahr bu ma xëyee damay tegu ci yoon wi damay dellu damay dellu medinatul munawwara alaa saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaw fa asbihu alayhi kon nag li ma leen digal def leen ni man xëy leen ñu ànd daal di dellu waaw xool leen li ma leen wax ñu wëy dem waraat suñuy waru waay def rebrousser chemin def demi tour dellu fañ jóge woon waaw Allahu akbar <clears throat> lii mooy jiitaan xoolal lii la doon a sànk ke xalifa bi te xali mooy noonu noonu l'islam kii suñu yëpp noonu lañ ko war a kale même bu dee yoruñu lu toll ni xilaafa ab association yooyu lañ ko war a doxale muy wa amruhum shura baynahum mooy nag léegi bu dee daa am loo xam ne dafa am yoo xam ne nag du sujet de discussion ah, kenn du ci discuter <coughs> alquran yu leer kenn du ci discuter amul moratoire xanaa dañoo wéradi mooy député yi yooyu ci réewum jullit du ñu daw naan voilà léegi dañuy génne ay loi yu bees loi yu bees amul ci l'islam loi yépp c'est calé bi yoneen saa salaam génne àddina la charia bi tëj amul loi bu bees maa farratna fil kitaabi min shay borom bi nee na bàyyi man dara ci téere y'a pas ay gars yi apprentis yu ñëw fii di daganal nit ñi lii di xaraamal ay mbir do loolu amul ñun ànd tënku ci li borom bi bëgg ci alquran ak sunnaay yonentam alayhi salaatu wassalaam jeex na waaw bu dee nag ay xew-xew yu bees yoo xam ne leerut nañ ci alquran ak sunna waaw kay bu boobaa yooyu ñoo laaj discussion wala ñu laaj kat moo ci am xam-xam waaw bu mu jëlee te xam-xam boobu du xam-xamu yaakaar naa de ak foog naa ak saab sëriñ ñeewoon na de déedéet xam-xamu alquran wala sunna bu yonent bi alei saatu loolu wax waaw lii nii mooy mbir mi lii mooy mbir mi laa lii lay deme nii nii dongo lay deme mooy nag bu gaa yi joxee xalaat manuñoo tamit buñ joxee xalaat ba pare ñu ne bon ñun ñëpp ci yéen ah. léegi kenn du décider dara non njiit bi nag day am lu ñu naan droit de veto boo xam ne mooy bu ñépp waxee ba wax moom mooy jël ne nag man lii laa gis ne lañuy ñuy doxal te loolu mu wax xatta ñeneen ñu tënku ci amu naa non xalaat quoi oh waaw mag ñu toll ni ñun kilifa yu toll ni ñun joxe mais yow kilifa ngi ñeneen ñi kilifa lañ imagine doon lu ñu jëlul sa xalaat ñeneen ñu wax loolu yow lan boo tax nga nangu yow bu dee sa xalaat la jël boobu c'est bon xalaatoo ñeneen ñi xalaat defoon ni yow yow tamit mooy bu boobaa dañuy tënku ci li wax même bu dee àndu wàcc du sama avis parce que loolu la jiddi mooy il faut savoir trancher tamit à un certain moment mënuñu indi dossier yi walla ñu discuter ko waaw wax comme lu mel ne comme dañoo war a def benn aéroport fenn wala benn loo xam dañ koy def ci réew mi nañ tànn benn région léegi ñu waxtaane ko est-ce que ban région ngeen gis ne moo gën a approprié waaw te duñ ko teg ci fii laa bokk samay gaay fa nekk déedéet ci nga xam ne moom lañ soxla ak ressources yi ak yooyu euh, fan moo gën a yomb ngir def ko fa en moyen de coût ak ta lu baax lay ak yu mel noonu dina baax ñu xalaat ñii de man gis naa man nag bi foog naa moo tane waaw te ne seen xel dafa màcc ci wàllu géologie xam euh, étude comme lu ñu war a tabax la est-ce que suuf soosu moo gën a baax wala suuf seneen loolu dañ ci bàyyi xel bu dee boo réunion boobu lépp ban la loolu xam nga ne yenn yi mënuñu ko fa def waaw gaa yi ñëw ñuy wax li ñuy wax li ñuy wax li ñuy wax li bu wutee boobu nag am na loo xam ne bu dégloo ñëpp ñu wax ah le mot final kàddu gu mujj gi nag googu président bee koy yor te bu nee bii la amul kenn ku naan non man nag d'accord ma ci man sama naan non ñëppay tënku ci la mu di la mu ne lii la. lii mooy suuraa ci lislaam boo bëggee xam luy suuraa xoolal yenn saa saa doon doxale keroog Uhud bi ñee nii ndax dañuy génnam déet moom ci boppam yenn saa saa xalaatam nekkuloon génn daa gisoon ñu def ci dëkk bi mais bu gisee ahlul xalli wal aqdi ñu ëpp ci ñoom ñu gis leen loolu lañ ci mu daldi tànd foofu ne leen walakumun nasr in sabartum bu ngeen déggee Euh, muñ ci li ma leen digal di dégg topp samay digal tey bàyyi samay tere borom bi garantil na ma ne yéenay gañe waaw te loolu newuloon xalaatam au début voilà lii mooy diine lii mooy ñu gis ni dafa simple quoi amul man ma ñun ñoo perché ci kaw léegi di joxe digal rek gaa yi di war a def mel ni ay jàmm non dañu nawlante dañuy waxtaane mbir yi wa amruhum shura baynahum te gis nga Seydina Umar ñan la ñan doxal seen seen kii neewul ah muhajiruna al awwaluna al awwaluna ah, muhajir ñi njëkk gëm ñoon saa saa ni kon Makka jóge fa dem Medina eh, ñooñu ñoom li ñu xalaat wala boog naa jël xool ñenn ñi ñenn ñi ñooñu sax déet wàllan saaroon ñi mu jël mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mujjee tuub si mashiaxatu Quraysh waaye nag ay homme d'expérience lañ <laughs> pas Quraysh <laughs> pas Quraysh yooyu ñoom li ñu wax hein comme quoi léeg-léeg yàgg ci daara ji njëkk fi ça ne veut pas dire que ñu mujjee ñëw seeni xalaat ñu koy teg ne c'est pas que ñoom ñoom ñoom biñ duggee ci biñ bo ñëwee yàggul après seen systématiquement lépp lu ñu xalaat ñu teg ko fii non non <laughs> du loolu te tamit ñi ñi ñi fi ñi bu jëlul seen xalaat it waruñoo mel ah lu tax ñuy jël bàyyi suñu xalaat jël gone xalaatu ñi nga xam ne moos ah <laughs> mooy nit kuy xalaat loolu war na seetaan boppam quoi kon daal moom mooy ndax li nga wax rek mën nañ la ko duppaat yow fu ñu jëlee sa xalaat est-ce que nangu nga ñeneen ñi waxul loolu doon na la neex ak doon na jaadu sax ah léegi Seydina Omar kon radiyallahu anhu jël décision mooy lii la. bu xalaat yi jógee ah manuñoo nem ku nekk joxe na xalaatam xalaat yi wute ñu ñu ñu def rester noonu duñ jël benn décision loolu day day day handicapé la marche du pays réew mi du dox dara du dox wala de l'association wala de kii bi loolu bokk na ci li tax ñu teg njiit ba bu ñëwee ngir yoo xam ne il faut ñu décider il ñu décider waaw voilà ci de ñépp bu ci ànd comme ni ñu ko waxee léegi voilà ndéem ñoo leen saa salaam mi nga xam ne xalaata nekkuloon génn dem Uhud di fa fekk waa Quraysh bi mu gisee ñi ëpp gis leneen mu topp ñooñu lan ngay wax keneen nag waaw moo tax diine amul walla moom rek la déglu lu mu wax mu noonu la loolu loolu bu bu yelloon ci kenn mooy yoneen si ba lay saa salaam wa shawirhum fil amr jox ko digal te xam nga waxut dam demee bañ demee gis nga la leen ca dal teewul borom bi da ko wa shawirhum fil amr neew ko nag léegi jeex na bu fi jëlati xalaatu kenn waaw bu fi xalaat bu fi jëlati xalaati del def yow kese maa lay wax déedéet dana ko wa shawirhum fil amr waaw ba pare nag continuer di discuter ñoom tax mu ne ko fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan ghaliza al qalb lan faddu min hawlik loolu la jiit dina mu ne gis nga yërmande bu sa borom bu mu la defal yow yonent bi saa saa looloo tax nga mën a nooy ci seen kanam malgré lépp luñ def ak li mettee ndax teggi sa ndigal keroog ci ñenn ñi malgré saa yonent saa saa nooy ci ñoom masu la daje di ko xoole bëtu yow mii comme ñun rek ni ñu mel ko wax bu kenn defee erreur boo xam ne daal ñépp ba ñépp kii sonn wala bu indi perte bu mag tout le temps ñu koy rappeler di jël paaka bi rek di ko remuer bi di ko wan ne yow ah, yow ah. wala yasi billah du noonu lay demee waaw du noonu lay demee de waru la noonu du tout waaw ñun lanaa fi rasulillahi uswatun hasana dafa nekk pour ñun ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi royukaay bi gën a mat royukaay bi gën a mat mooy yeneen tu saa amul kenn kum ci masa xool di ko ah, yow lii yaa ñu ko teg déedéet bal da doon dem ca shuhada Uhud di leen ñaanal di leen ñaanal ba ni muy waaji gis na dem na di leen ñaanal waaw moo tax war nañu defaraat suñu jikko yi am na ñoo xam ne ay mbooloo dañuy nekk mbooloo bokk ci dara ñu def benn erreur gaa yépp sëqatoo leen loo xam ne sax du erreur ah on a commandé des choses wala bo dafa am benn jour ñu am lu ñu war a def jënd dara waaye ji ne ah man de am na ku ku ma xam ku ko doon def mais bu xamoon ne waa ji client la doonu ko woon def doonu ko wax ñu wóolu ko ne ko waaw kon de xanaa nga wax ko ñu commandeel la mu wax ko waajoo ji client mu topp ci lu nekk def ko gaa yi waa ji bañ koo kii quoi léegi bu ñëwee expliquer leen ne ah man de mbir mi de am naa ci kers lool nag wax dégg yàlla parce que diw de mi ñu kii woon bañ jox ko maa ngi topp ci gannaawam mu naan ma tay tay suba tay tay suba lu na nag def naa ko bu boobaa yéen waru ngeen a yow non yow yaa ko def nangam ak nangam déedéet waroo ngeen a doxale noonu. ban intérêt la am moom moom ban intérêt la am ci réputation am ak doxu mbir mi mu mettre leen dans ce daa dans ce trou là ci benn waay boo xam ne wuuru bu xamoon ne wuuru doon na ko def xanaa kay loolu mooy euh, njort bi ma amal sama bopp que bu doon man du ma ko def lan moo tax manuma koo amal sama mbokku jullit te ñu xam ne vraiment affaire bi touché na ko gis nañ dafa am sax gêne léegi quoi. affaire bi da ci dafa am gêne lool bu dajee ñun day am kersa day kii lool ñu defal ko ne ko non xoola lool dinañ ko topp affaire bi suñu affaire ñun ñëpp la waaw bul jàpp na affaire bi yow kese la voilà tu la euh, tu l'avais proposé mais ñun ñoo la ne waaw dañoo jàppoon ne ku baax la comme ni nga ko jàppoon mais ñun dinañ topp mbir mi ci yoon ngir mu delloo ñu suñu xaalis wala mu dox ñu mbir yi à temps ngeen di def bu ko defee moom il se sent euh, épaulé tamit newul seul mais ñëpp di ko duut baaraam walla yow la yow la yow la yow la après mën na téye boppam waaw mën na jàpp na nga génn ci mbir mi te loolu du du encourager ñeneen ñoo xam ne bëggoon nañu participer ñu at ay moom kay baax na foofu moom <laughs> boo ko defee gars sëqatoo la waaw mel ni mu ay ay weñ ñu gis maa ko waaw bu ko defee affaire bi léegi day mujj ngeen nekk comité bu restreint boo xam ne yéenay doxal mbir yi ngeen xaw a bokk xalaat te loolu du mooy doxal mbir bu dee ne idée monocolore kese loolu doxalu dara waaw ra'yul jamaa'ati la du biladu bihi waaw roxamal xilaaf xalaatu mbooloo même bu dee ne dañoo wute association bi wala réew mi da ci jundoo too à cause de ça bal richesse la richesse la waaw richesse la dinañu may bu ñu benn doxul ñu ne ah xalaat yi fi jiboon kon nag nañ essayé beneen mais bu dee benn xalaat kese la <laughs> non moo tax loolu nañu vraiment nañu defaraat suñu xol yi ko ak suñu doxal bari na ñoo xam ne loolu mooy mooy moo tax participer tuñ ci lañ doon ne gaa yi jàpp nag lu nañu dëkk dëkkale leen ko walla moom ndangam nangam léegi leneen alors que du dara parce que seen doxalin moo islamique moo Mustafa wuyul àndul ak jëfandikoo yonent bi alayhi salaam waaw borom bi nee na ko fa bimaa rahmatin min Allah ci yërmande gu rëy gi la borom bi dafa lew Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam looloo tax linta lahum nga daal di noo ci sa kanamu saxaaba yi waaye walaw kunta faddan bu doon da nekk ku gaaw a mer ghalizal qalbi tàng mbaq lu kii ñu mer kii réactionnaire wala nangam kii yolo o jikko yi defe defe koo kale kononte kon lam faddu min hawlik kononte kon dañu fi jóge ah. waaw waaw dañuy jóge doonuñ nekkati sa autour de toi waaw waaw ndax nit ñi nag man nga leen man nga leen a yilif ci wàllu jikko waaye wàllu alal bés di lay jot mu jeex waaw day jeex day jeex bés dina jot manoo moom nit ñépp ci alal manoo leen a dajale daje ah nit ñépp parce que sa poche diis loolu manoo ko waaw loolu manoo ko waaye nag jikko ju rafet waaw ah, loolu nag ñoom diñ ko man waaw man ngaa fédérer nit ñi dajale nit ñi ah daldi leen dajale ci lan li nga xamante ne mooy jikko ju rafet waaw ci mahabba cofeel mbëggeel teey dal loolu man nga ko waaye nag bu dee ay leneen lu dul loolu loolu daanaka doom daa manula nekk dangay sonal sa bopp ndax nit ñi moo tax ko waayuroo maalu ilayka mahabbatan fatajamma'u wa waaw lii kese moo am maalu ilayka mahabbatan nit ñi dañoo jéngoon ci yow ndax cofeel guñ amoon ci yow ak jikko yu rafet yuñ yaakaaroon ne moom nga am waaw ñu del di woon jéng ci yow waaye ba ñëwee ci yow dugganteeg yow gis ne yow mii doo kooku ah <laughs> ñu daldi di ñu daal di dejeng jàlli la fay bàyyi léegi nag nga ne fa nag di kaas waaw ay ay lan ay gaa yi gëmuñ dara waaw eh gëma doon dara di leen jëw <laughs> ci sa bopp yaay problème bi dëgg-dëgg waaw nekk yow yaay problème bi dëgg-dëgg ah. kon lii mooy mbir mi quoi waaw mooy li nga xamante ne mooy li am kon Seydina Umar radiyallahu anhu bi mu ñëwee kon liñ doon wax que gis nga nit ki mooy bu dee ne da ñëw fekk loo xamante ne nii euh, da ñëw fekk ay nit nga jiite leen laaj leen ay xalaat il faut nga am koo ci jël waaye boo jëlee sax. mu am problème ah ngeen gis amuñu leen résultat benn bu leen ko xoole waaw te yeneen sallallahu alayhi dafa yëkkatoon ci lool ba keroog Uhud bi mu weesoo amul kenn ku ne xoole ñoom diw ñooñu tiiñalaate joxoñ duut baaraam yow yow kenn melu ci yoon noonu masuñu dem benn xare fa faay ba amee bañ bañ bañ bañ teg leen la leen teg ña ci ña ci ña ci ña ci rescapé faatuwul fu ñu jaar ñu leen koy wax non non waaw wallahu taala alam kon nag tey dañuy yem nii <laughs> hmm? dañuy yem nii kon ñu ngi ba léegi ci xadiisu Ibn Abbas li ñu imaamu Nawawi indil 1791 ñu ngi ci chapitre 300. 61 baabu karaahatil xuruuj min baladin waqa'a bihil wabaa firaaran minhu wa karaahatil quduumi alayhi ñëw nañu ci biir ba ñu ngi àgg nag fi nga xam ne Seydina Omar ci la jëlee décision ne nit ñi damay xëy ñibbi waaw léegi xëy leen <coughs> ngeen def ni euh, euh, man waaw léegi bii di ñëw insha allah bi des na <coughs> ñu xool euh, généraux yi.